waaye li imaamul Haakim wax nii moom la al imaam al al az-Zahabi daal di dëgëral ginnaaw mi xam ne daa defar toppaat yi al imaam al Haakim waxoon euh, euh, ci wii wér naa euh, yooyu mu xoolaat ko imaam al Haakim rahima ki az-Zahabi ci at-Talxiis mu daal di dëggal ki nga xam ne mooy al Haakim ne ni mu wax loolu la wér na loolu hadis bi hadis bu wér la waaw. am na nag lu ko al imaam at-Tabarani daal di solo waxoon nañ la sànq ne e, bokk nag moom ci ñi ko solowee waaye hadith e, imaam at-Tabarani boobee moom daal di see wér non fii ci ci imaam al-Hafiz nee na maanaam ne imaam al-Hafiz na Hajar da ne e, sanaduhu qawi voilà foofu boobu imaam tabarani ci Mu'jamul Kabir an Abi Rafi' xam nga nañ la ko sànq bi ñuy gis taxrij bi ne nañ imaam al-Bayhaqi imaam at-Tabaraani ci al daal na koy solo moom ci Abu Rafi' eh, eh, eh, la jaar tamit foofu moom foofu da ne parce que moom mu ngi ko jëlee da ne haddathana nettal nañu Haarun muy Haarun ibn Malluul al ibn Yahya al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga mooy. l'an 285 rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana mu ne nettali nañu yi nga xam ne mooy Ali ibn euh, euh, euh, Abdullah ibn Yazid al-Muqri mi ngi gisoon sànq jarul ñu fi ñëwaat qala mu ne hadathana Sa'id ibn Abi Ayyub an Shurahbil ibn Sharik an Ali ibn Rabah ñi ñëpp gis nañ leen mooy même càllale imaamul Hakim bi Serigne ba kese lañ wukkale Harun ibn Mallul al-Basri boobale moo ci ñëwul waaye Abdallah ibn Yazid al-Muqri gis nañ ko ak Sa'id ibn Abi Ayyub an Shurahbil ibn Sharik an Ali ibn Rabah qala sami'tu Aba Rafi' mu ne dégg naa Abu Rafi' ne yaqulu mu naan qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ghassala mayyitan fakatama alayhi ghufira lahu arba'una kabira wa man xafara li axiihi qabran xatta yajinnahu fa ka'annama askanahu maskanan marra xatta yub'ath mu ne dégg na Abu Raafi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku sang am néew daal di koy nëbbal la mu gis ci moom lu dul doon loolu la ji loolu la ci jublu kooku dees na ko jéggal arba'una kabira quarante juróom ñeen fukki ay bakkaar yu rëy yu mu def wa man xafara képp moom kabira la wax waxul marra fii voilà mais imaam al-Hafiz Ibn Hajar na lool nag sanaduhu qawi wa man xafara képp ku euh, euh, euh, kii nu mu tudd na ngamal <laughs> gasal li axiihi qabran ba dell di ko ciy teg bañ ba teg ko ci biir dugal ko ci fa ka annama mu ngi may askanawu maskanan dëkk la na ko dëkkuwaay boo xam ne marra hatta yubaas benn yoon ba nii ñuy dundee waaye yaa utal sa bokk ah ilaaha illaa xam boo ko julli dëkkuwaay <laughs> la hawla wala quwwata illa billah waaye yoonu yiw yeeka bëri imam al-hafiz ibn hajar ci ad-diraya eh, eh, eh, mu ne isnaaduhu qawi waaw mu ne isnaaduhu qawi kon nga gis ne kon am na kabira ak marra waaw ghufira lahu arba'ina marra ak ghufira lahu arba'ina kabira kon loolu leer na ke ne loolu am na solo léegi kon lool euh, ginnaaw bi gisee lool euh, bala ñuy ñëw ci njàngat yi ba léegi ci côté taxrij bi imam al al al ahmad am na yeneen saxaaba yoo xamante ne nii soloo nañ lu mel nii ku mel ne al imam sayyidatu Aisha bon même bu dee hadith sayyidatu Aisha bi wérul imam ahmad moo ko soloo parce que euh, Jaabir ibn Yazid al-Ju'fi moom fa nekk te moom moom moom da'ifun rafid moom <laughs> dafa wéri di ab ab ab siid dëw décimé la boo xamante ne nii euh, euh, euh, moo tax Yahya ibn Ma'in ba pare daa nekkoon koo xam ne créekatu hadis la waaw waaw waaw moo tax imam Yahya ibn Ma'in ne wa kaana Jaabirun kazzaba den <laughs> di noonu mën a laysa bi shay non Jaabir moom kàcc kat international a waaw moom la xawla wala quwwata illa billah mooy al jaabiru al ju'fi rek boo déggee al ju'fi façon yooyu moom ñooy ñi gën a garaw <laughs> <laughs> waaw moom moom moom moom <laughs> lu garaaw garaaw garaaw garaaw moom moom moom dañoo doon defar da doon defar lu garaaw garaaw waaw mu ngi noonu da doon defar lu yées yées yées di créer rek waaw kon euh, loolu lu ama am solo la moo na imaam al-Hafiz Hajar ne rafidi waa ji euh, Abu Ahmad al-Hakim bokk rek euh, al-Hakim bi Abu Ahmad al-Hakim mu ne kii nii moom ittuhima bil kadib <laughs> zahibul hadith <laughs> kii ay hadith am lu wéy dara baaxu tuumaal nañ ko nar de sa waay ak ay <laughs> waaw moom moo nekk ci jàlla la boobu jële ko sayyidatu Aisha euh, radiyallahu anha parce que imam Ahmad ci Musnad as-Siddiq Aisha mu ne haddathana Ahmad ibn Abd al-Malik mu jële ko ci Ahmad ibn Abd al-Malik ibn Waqid Abu Yahya ñi Abu Sa'id al-Harrani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sallam ibn Abi Muti' mu jële ko Sallam ibn Abi Muti' Sa'd al-Khuza'i Abu Sa'id rahmatullahi alayhi Euh, euh, euh, mu ngi noonu léegi moom mu an Jaabir moo ko jëlee ci Jaabir ibn Yazid al-Ju'fi min na Jaabir ibn Yazid ibn al-Harith ibn Abd Yaghuz ibn Ka'b ibn al-Harith ibn Muawiya ibn Wa'il ibn Murri ibn Ju'fi al-Ju'fi waaw ko moom moom mii mooy problème bi an Amir mu jëloo ko ci Amir ibn Sharahil di Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamadani al-Kufi an Yahya ibn uh, al-Jazzar mu jëloo ko ci Yahya ibn al-Jazzar uh, al-Kufi rahimahullah mu ne an Aysata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ghasala mayyita fa adda fihi al-amaana képp mu ne yeneen saa bi dañ ci istisna si kese di war ne am na yeneen saxaaba yu yu ñuy jëlee ñu mel nii même bu dee ne loolu dëgg voilà faut que ça soit yu mel noonu foog nga leeral li wérul ah voilà mu ne foofu bo te bii fii ak ak doom dafa rëy ah parce ab pàcc kat. ak créekat moom fu mu nee ci càllale kenn du ne waaw na est bokkul ci nga xam ne mën nañ ko jëfee ci fadailul amal ci loolu waxoon nañ la li ñi ko nangu liñ la wax ne il faut pas donfu gi euh, faiblesse hadis boobu rëy waaw te fii moom bu rëy la parce que jaabira euh, euh, jaabira nekk ci biir calale ji <laughs> waaw al jox fii saway <laughs> hmm? <laughs> léegi mu ne sayyidatu Aisha mais bon am nañ xadiisu Abu Rafi bi ñu jóge loolu leer na boobu wér na man xasala képp koo xam ne radiyallahu anhu ku sang maytan ak ku génnaat na fa addaa fiihil amaana mu joxe ci li nga xam ne mooy al amaana mooy kóolute giñ la wóolu ah muy sa digganteeg sa yàlla loolu amaana la de waaw mooy loo xamante ne sa digganteeg sa borom nga war koo sàmm loolu de bu ko jofee bu ko jooxee joxee walam yufshi alayhi waaw mu nekk loo xam ne day nekk digganteem ak boroomam waaw mu nekk loo xamante ne nii aa ah, yàlla dina ko ci xool ndax dina ko sàmmam déet walam yufshita feeñalul alayhi waaw maa yakunu minhu la feeñalul la nga xam ne moom la gis fekk muy génn àddina la nekk ci moom ba mu koy sang inda zalika sa boobu xaraja min dunubihi kawmi waladatu ummu day génn ci ay bàkkaaram comme ba nga xamante ne moom la eh, ko ki nga xamante ne mooy ndayam daldi jur waaw bon mais <laughs> ba ni muy jeexe waaye loolu xam nga ne moos euh, Jabir Jabir moom moo fa nekk euh, mooy affaire bi euh, dëgërul quoi waaw waaw kon waaye al imam kii Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi moom itam daal dinay solo xadis bu mel nii jële ko Seydina Ali ibn Abi Talib eh, Abul Hasan wal Husayn Abu Turaabin waaw waaye xadis bi itam dara wéru ci mooy tamit wérul waaw parce que daa am moom itam beneen problème <laughs> parce que al imaam Ibnu Maaja mu ngi ko jël ci kitaabul janaa'iz baabu maa jaa'a fii ghaslil mayyit mu ne haddathana Ali ibn Muhammad mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ali ibn Muhammad di Ali ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Abi Shaddad moom thiqatun abid la voilà moom la boroom ki nga xam ne at-Tanafusiyu ki nga xamante ne al imaam al haafiz wax rahimahullah qaala haddathana Abdurrahman al-Muharibi mu nekk ñu ne tamit Abdurrahman ibn Muhammad mooy al-Muharibi mooy Abdurrahman al-Muharibi mooy Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Ziyad al-Muharibi al-Hafiz al-Kufiyu mu ne la ba'sa bihi borom euh, Taqrib at-Tahdhib euh, mu ne ah bon pas de problème waaw <laughs> ah, man naa pas passable passable qaala mu ne haddathana Abbad ibn Kathir mu ne mu ngi jëlee ci Abbad ibn Kathir ne Abbad ibn Kathir as al-Kahiliyu al-Basriyu al-Abidu nga xam ne dëkkoon na fa nga xamante mooy euh, la par exemple al imam moom mi problème la <laughs> <laughs> matru mooy <laughs> borom xam ne ay wax garda dàq ganaar garda dàq muus imam ahmad ne kii moom rawa ahadithu kadib <laughs> mu ne <laughs> ah na kathir ah moom sawaay ah, eh, eh, eh, day kii moo tax bokk na muslim moo ko doon wax ci muqaddima bi abdallah ibn mubarak men euh, al-Marwazi euh, euh, rahimahullah mu ne damaa dem ci Shu'ba xam nga moom ay imaamu Maalik ñooñu ñëpp ay imaam as-Sawri ñooñu ay Shu'ba ay sëriñam la joon waaw léegi nee na damaa ñëw ci Shu'ba quoi bi ma ñëwee ci moom Shu'ba ne ma hada Abbaad ibn Kasiir fazuru waaw <laughs> ne Abbaad ibn Kasiir a ngi nii ko moytu attention <laughs> man soo ba maa leen koy wax ndax amaana la mbir mooy mooy amaanatul ilmiya waaw bu nekk loo xam ne raayalante gannaaw ba tax ba ba ba tax ngay bàyyi koo xam ne du wax katu ci waxu euh, hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne du dëgg ñuy bàyyi parce que mooy Serigne diw wala bàyyi ma doon diw déedéet loolu kenn amu ci droit waaw xam-xam bi moo ëpp doole lépp ndax ci la baaxe lépp loo xam ne da koy yàq ak ñoo xam ne wóoruñu amoon droit nga xam ne kii nettali mbir mii euh, wóorul bii wóorul bëccëg nga ñëw naan garaawul parce que ndëg mu ndax li nga xam ne daa bari ci suñu biir raggalante gannaaw buñ nee naan waaw diw boroom xam-xam la ko yàgga yàlla la te ñun wallahi bu ma amoon dërëm du ko dégg parce xam naa ne wóorul loolu nag xiyaana la de waaw Abdullah xeetu waraate la yaa ngi war xeetu yonent may saasaam ndax dañuy dégg ci moom kooku jaaduwul woon dangaa waroon boo man de yow boo manu la leeral minimum na noppi la mais nga ñëw di induire nit ñi en erreur induire nit ñi di leen wan ku baax la ku wóor la alors que waa ji jar da dàq ay waxam jar da ganaax <laughs> voilà <laughs> Ali madini moom ne lam yakun bi shay waaw kii moom nekkul woon dara <laughs> waaw moom du dara waaw kii moom kon kooku matrukul xadiis la kon kooku wax ne matrukul xadiis voilà kon nga gis Abbaad ibn Kasiir premier eh, hier problème a ngi ah, léegi Abbaad ibn Kasiir mu ne an Amr ibn Xaalid al-Qurashi al-Haashimi moom itam ki nga xam ne moom itam matruk la xoolal ma yu garaaw yi nii rek matruk matruk matruk jële matruk koo xamante ne ay waxam jar da dàq ganaar jële koo xam ne ay waxam jar da dàq muy Amru ibn Xaalid mii nga xamante ne ni moom itam da doon liggéey lu garaaw <laughs> moo tax Yahya ibn Ma'in imaamu jarh wa ta'dil rahimahu mu ne kazzaabun ghayru thiqa kii kàccekat international la wóorul de wala ma'muun non seulement dëgërut wala ma'muun dëkk wóor kenn du ko wóoru la ilaha illa allah waay kii ëpp naa di wóolu dara moom waaw waaw léegi moo la imam ahmad rahimahullah malgré li muy téye téye sàmm ci wàllu wax diw comme mbokkam mii di Yahya ibn Ma'in moom melul woon noonu moom dafa il était très retenu danaan waa wérul wala wax yoo xam ne yu mel noonu waaye kii moom Abu Bakr al-Asram nee na man maa dégg ci Ahmad ibn Hanbal mu ne waa ji waaw day jëlee an Zayd ibn Ali ay ahadith mawdu'an aba ah, mu jëlee ko ci ay baayam ay maamam ay hadith yoo xam ne moo ko créé yu kat yakdibu day day nar waaw moo tax al-Asram dafa ma doon sànq ne Imaam Ahmad dafa nekk ku routine koo xam ne bariwul woon lu muy c'est daanaka doonul woon wax comme waxu Imaam Yahya ibn Ma'in nii. waxoon nañ lay xam ne maa ngi duñ ci ñëwaat bañ ne ko mais yow ñu nga jëw ñëpp naan leen ngi wóoru kii wérul kii matul nangam mu ne ma ne leen man man de ma am ak yow waaw bu yow mal xiyaamee jasu parce bu ma am ak ñoom problème yow mal xiyaam moo ma gënal ma am ak yonent bi alayhi salaam problème procès lépp ku amal problème euh, euh, yow mal xiyaam ak yonent saa saam di nga ko ñàkk ndax bu ñëwee dina ma yow Yaxya yow xamoon nga ne di wutu ko xamoon nga muy wax ne wax naa dara nga xamoon ko bàyyi noonu ba xeet di ko jëfe te bu boobaa man ma perte waaw kon nag maa tey <laughs> man nañ ko waxe noonu <laughs> waaw mu ne kon noonu la maa koy wax la wax al ahram ne masumaa dégg rahimahullah lam asma aba abdillah yusarrihu fi ahadin ma sarraha bihi fi amr ibn xaalid min at-taklif mu ne masumaa dégg baay abdullah mooy kan ahmad ibn hanbal ibn muhammad ibn hanbal borom ngiiru hanbali masumaa dégg mukk mukk mu leeral ci kenn comme ni mu leerale ci Amru ibn Xaalid mii ci nekk narkat la woon waaw ndax loolu la mooy mooy amaana la waaw mbir la mu yàlla teg xam-xam bi daa nekk loo xam ne amul rangalan ginnaaw ñi ko xamul nag dañoo mooy ñi nga xam ne xamuñu xam-xam xamuñu lii ñoom mbir mi da leen di choqué quoi ñii sa waay dégg nga ni muy waxe waaw parce xam-xamu yonent bay sasam moo tollu foofu képp ku ci naru dugal say waxi bopp wala ak kàccikat koo xamante ne nii fu ñu ko fekk mu wax lu ba pare naan yonent saa kooku dañuy taxaw leeral ne o oh, oh, waaw waaw ak nu mi waay dara waay salaay am na ñoo xam ne du dañoo bonde du dañoo kii mais dañoo sàggan lu leen waaye wax ñu gëm waaw te waxoon nañ la Yahya al-Qattan waxoon te imam Muslim waxoon ko ci mu ci muqaddimaam bi rahmatullah alayhi ne masuma gis ku dàqa nar ci xadiis yeneen bay saa saam que ñu sell bi parce que ñoom eh, dañuy nettali gars yi luñ leen wax comme dañu jàpp ne ñépp a dëggul waaye wax ñu gëm di ko nettali te léeg-léeg duñ leen amoon na alors que yow nga xam ne lii amul moo tax imaam ne du du du di wax lu amul de waaye lu du dëgg day génn seen làmmiñ waaw ndax dañoo jàpp rek nekk voiture bale lu leen waaye wax jël ñu jël walla iyaazu billaah gis ñu kon imaam ahmad malgré li muy téye boppam yëpp mu leeral que ni Amr ibn Khalid mii moom euh, euh, narkat la waaw moo tax imaam ad-Daaraqutni ne matruuk la matruukul xadiis waaw waaw <laughs> mu ne non seulement matruukul xadiis waaye Ahmad ibn Hanbal mi doon wax léegi ak Yahya ibn Ma'in abu nee na abu Xaalid al-Waasiti ñoom ñaar ñun nee abu Xaalid mii laa wax al-Waasiti kaza narkat la woon waaw <laughs> moo tax gaa euh, euh, euh, biñ ko démasqué sa waaye mu taxu xam nga dañu graw <laughs> waaw. Ah. waaw dañ ko démasqué mu toxu laa wax daal di dem feneen ngir di fa liggéey di continuer li nga xamante ne nii mooy liggéeyam <laughs> waaw loolu loolu loolu c'est tellement grave moo tax yooyu daa jar a xam quoi waaw loolu dafa jar a xam waaw loolu lu euh, euh, euh, lu lu jar a xam la quoi <laughs> kon gis nga càllale bi ñaari matruk ñoo xamante ne seeni wax jar dàq ganaara Abbaad ibn Kathir Amr ibn Khalid an Habib ibn Abi Thabit mu jële ci Habib ibn Abi Thabit ah, Qays ibn Dinar rahimahullah moom thiqatun faqihun jalil eh, la imam al-Hafiz ibn Hajar wa al eh, eh, nga xam ne al-Kufi al-A'war rahmatullahi alayhi an Asim ibn Damra mu jële ko Asim ibn Damra as-Saluli al-Kufi moom saduq la rahmatullah alayhi mais hadith bi baaxul waaw hadith bi baaxul parce que ñaari narkat yu mag a mag ñoo nekk ci biir càllale yi dafi riigu ba pare ñoo ko paasante rek <laughs> wala kenn ki de nañ ko nañ ma waaye saa waaj yi saa ko créer benn rek moom moom moom itam damay nu ñuy créer rek <laughs> mais euh, hadisu kàcc la waaw mooy ñoom mooy hadis yu mel nii da koy leeral waaw léegi ana Aasim na xam nga moom la imaam Ahmad doon wax naan day jële ci ci Habib ibn Abi Sabit Amr ibn Khalid muy jële ci ci kii Ali kii nu mu day jële ci Habib ibn Abi Sabit mu jële ci Aasim ibn Damra an Ali waaw moom moomale di nettali yooyu wala mu ne day nettali jële ci Zayd euh, Zayd ibn Ali voilà euh, mu jële ci ay baayam ahadis mawdu'a ba pare imam Ahmad am na foo xam ne ne ne waa ji euh, Amr ibn Khalid mooy ki nga xam ne Ahmad kii Ahmad ibn Hanbal mu ne Amr ibn Khalid moom mooy nettali Habib ibn Abi Thabit an Asim ibn Damra an Ali waaw ba ne jàllale boo xam ne hadis boo xam ne ci jàllale bii la ko jaarale moom it mooy dañuy yor seeni prêt à seen càllale prêt à porter ngir dóorub xadis créeb xadis <laughs> mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu moom moo ko nekkal de waaw euh, dafa julli dafa jiite nit ñi fekk dafa amoon janaaba quoi waaw léegi nag fa aada wa amarum fa aadu Seydina Ali bi mu ko yëgee après mu mu mu reprendre julli ji ne leen aywa reprendre at den <laughs> waaw léegi euh, euh, Seydina Ahmad Ahmad ibn Hanbal ne bon Xaalid mi moom hada laysa bi shay lii du dara matrukul hadith voilà mooy ali boobu noonu nga xam ne gis nga même càllale waaw mooy xa ibn Abi Thabit an Asim ibn Damra an Ali gis nga Amr ibn an Habib gis nga fii an Habib ibn Abi Thabit an Asim ibn Damra gis nga li nga xam ne noonu lañ koy lëjjantee voilà an Ali yëpp comme moom mu jëlee ci Ali ibn Abi Talib ay prêt-à-porter lañ teg muy Seydina Ali Abi Talib ah mi nga xamante ne nii moom euh, euh, képp ku ne euh, ku ku fi ku laaj dara da da non non moom dama lay exploser nga dem toode <laughs> Abul Hasan wal Husayn <laughs> <laughs> waaw waaw moom nga am ne moom lañ gis fan yi bi ñuy wax naan moo dencoon Umaama ginnaaw sayyidatu Fatima radiyallahu anil jami' sayyidina Ali asadullah al-ghalib Abu Turab ñeenteelu xalifa yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne annahu qaala qaala rasulullah mu ne yeneen sayyidina Ali nee na radiyallahu anhu yeneen saa salaam nee na man ghassala mayitan wa kaffanahu wa hannatahu wa hamalahu wa salla alayhi wa lam yufsi alayhi ma ra'a xaraja min xati'atihi mithla yawma waladathu ummuhu mu ne yeneen tamit saa saam nee na xadis bi nag wax naa la ne xadis bi wérul de waaw ñaari matu ko ñu ci càllale bi daal di tombé. man xasala képp ko sangu mayita koo xam dafa génn àddina wa kafanahu utal ko kafan mooy li nga xamante ne càngaay wa hannatahu mooy parfum biñ koy defal buñ ko sangee ba pare hmm, parfum ko wa hamalahu daal di koy yëkkati wa salla alayhi bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko porté bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko julli mu jullee ko walam yushi alayhi a te ba mu koy sang ak yooyu yépp lépp loo xam ne lu dul noonu lu mu ko gis te loolu mooy lëkkaaleem ak suñu hadis bii ñu nekk waaw moo tax ñu ne ñu ne lañ indi hadith yi nga xam ne niroo na yenn yoo xam niroo na ak moom comme bii même bu dee ne ñaar yiñ fi gis bii moom moo gën a garaaw biñ jóge fee <laughs> al jox fii garaaw na mais bii moom deux lañ tegalee waaw <laughs> mais de toute façon benn baaxuji walam yusi alayhi euh, ma raa xaraja day génn min xati'atihi day génn kookee ci ay bakkaaram la lu mel ni yawma waladatu ummu bés bi ko ndayam juwe mooy dootul deseeti bakkaar dara mais loolu lay sa bi dëfër li dëgër li dëgër mooy lii nga xam ne Abu Rafi' aslam mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom la wax man ghassala mayita kon mooy lii moo ci dëgër man ghassala mayitan wa kaffanahu mooy euh, imaamul xaafim yi man ghassala man ghassala mayitan fa katama alayhi ghafara allahu lahu arba'ina marra kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy leer na kon mooy war ak gëneel yu mag yi nga xamante ne nit ki cëy bu defee lool te yàlla tax ah divulgué wul dara loo xamante ne moom la gis ci te muy sang ah ci loo xam ne min makruh lool nag buñ ko waxee lool mooy min makruh am na nag lenn ci borom xam-xam yu naan moo loolu nag bu dee ne waa ji kàccoor la woon ah boo xamante ne nii boo kàccoor teen siiw la woon ah, baax na daal di koy wax aayul bon daal di koy wax ngir. nit ñi moytu ko waaye loolu dañ naan ma ne loolu moom hadis bi da koo dàq waaw parce que da tàccorteem ci kaw suuf bi mu nekk woon rek leer na waaw loolu par exemple man nañ koy wax ci biir mooy li mu def waaw waa ji jaaykatu kii la woon raykatu nit la woon nangam ak nangam mais jullit la woon waaw loolu ñu koy tudd ngir wan ne baaxul de bu ko ci kenn roy wala sëriñ la woon boo xam nañ ne ci mbubb sëriñ la nekkoon mais ay waxam doonul woon dëgër ba pare doon ñeme woon yàlla ba pare doon wax ci xaqu yàlla loo xam ne du noonu kooku baax na léeg-léeg ay waxam léeg-léeg sax soxla woo di bu dee boo waxee rek nit ñi xam nañ soxla woo di tudd tur que ne loolu nag du wax du waxu dara loolu dafa dafa nekk obligation nit ki boroom xam-xam di leeral loolu buy dund bu génnee àddina ngir bañ nit ñi daal di tàbbi ci ay waxam topp waa ju mel noon di déglu ay waxam alors que ay waxam du dara loolu que ça il faut que ça soit très clair bu ñu waxee loolu mu des beneen affaire mooy. Euh, kanta waa ji génn àddina waa ji di wa sang kàccoor la woon gis yenn yi nga dem di ko nettali loolu ma ne même bu dee am na ci lenn boroom xam-xam yi lu koy wax naan loolu aayul nga wax ko bu ko defee ngir nit ñi jàjj nit ñi ci lu mel noonu nañ ko moytu parce que diw bam génnee àddina comme koo xam ne exemple boo xam ne moo ñëw sama xel koo xam ne du doon tux boon wala lay tux cigarette xam nga loolu lépp dafa xaraat dafa xarama amul dañ koo siba cigarette dafa xaraam xaraam la def waaw dafa xaraam ci yàqu alquran ak sunna dafa xaraam surbu duxaan xaraam dafa xaraam waaw boroom xam-xam bu la ne makruh ci boroom xam-xam yu mag yi ñoom dañu dul woon ñeme di taxaw loo xam ne leerul ci alquran sarahatan loo xam ne da ne comme comme li naan innamal xamru comme yu mel noonu mu leer ne loolu wal amsaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan mu xam ne lii la. yeneen yi nga xam ne dafa xaraam ci ginnaaw te gisuñu yaxu alquran wax ko mais yaxu alquran ci ngay gise lu leer nañ que ne lii moom mënu la baax ndax bu leen sànni seen bopp ila tahluka ak yu mel noonu te tamit amu ngeen laa darara wala diraar bu lor sa bopp bu lore cigarette waa ji lu def day lor boppam di enfumer nit ñi koo kadduwul ci li yonent may saasan tere billahi wallahi waaw kon loolu mënu la nekk loo xam dañ koo sit ñoom nag dañ naan dañ koo sit ci waaye karaahatu tahrim la ci weenu xaraam fa la jëm waaw léegi koo xam ne loolu la doon def kaana yashrabu duxaan da doon naan li nga xam ne mooy póon da doon muqi da doon def yooyu póon meek yi nga xam ne cigarette Marlboro yi mel noonu ak ak leneen moom la doon def mu génn àddina yow nga koy sàng nga gis nga xamante ni ñi muy génn ci moom ak affaire bi xet gu naqar geek yu mel noonu ak ni mel nga dem di ko nettali naan diwu ba mu génnee àddina tuxkat bi mu doonoon gis nga loolu déedéet amoo ci droit parce que yow nëbboo loolu ñépp xam nañ lu la tere booy kii ne ah na ngeen tux parce que tux comme li nga wax nii dafa xaraam ndax aaya yii ak yii loolu dafa xaraam waaw te loolu it ay loram non seulement booy dund du ci yem ne man nga génn àddina mu topp la voilà loolu loolu loolu lépp mooy te laa doro waa giraar bi yow dangay ngay génn àddina waa ji lay sang nga koy lor ñi lay toppatoo nga leen di lor yaa ngi faatu yëgadoo dara ba pare yaa ngi continuer quand même sayu bon yi mu ngi continuer di law loolu ñu ne la dara newu ci quoi yooyu caaxaan képp la parce que gis nañ ay ñu màgg ñoo xam ne nañ ñu ngi tux loolu lépp waxi caaxaan la après daaw est-ce que daa wàññi dara wàññiwu tuus kon nag loolu insha allahu taala dara loolu du da ñëw di ko wax hmm? naan bon diw waaw moom sax gis nga loolu lu garaaw la waaw <laughs> waaye eh, loolu mooy makruh gi loo xam ne neexul du lu neexa na wax du lu rafet loolu nga nëbb ko waaye nag bu dee ne lu rafet la moo tax imaam an-Nawawi wax lu leer baabul kaffi amma yuraad fil fil mayyit min makruh ci loo xamante ni lu ñu sit waaye bu dee loo xam ne lu rafet la loolu baax naa wax bu ko defee xemmem loo nit ñi waaw nekk ci lu baax daal moo moo moo moo moo moo jara kii comme taabi'i ba nga xamante ne nii moom dafa génn ba mu génnee àddina mooy moom dafa muuñ après parce que moom daal ba ñu wax ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax nañ ko fi keroog loolu da ki ko doon sang moo ko nettali waaw lu mel noonu loolu yu mel noonu tamit loolu kenn terewu ko loolu moom lu baax la waaw loolu eh, eh, loolu la allahu akbar allahu waaw kon loolu ama am solo la waaw waaw ah nekk ci lu baax de diw de ah en tout cas bañ koy moo tax yeneen tubaab saa saa ñoo ngi génne ànd na gis nga foofu dafa xeeñoon neex ak li nga xamante ne nii mooy eh, eh, li nga xam ne mooy mooy mooy kii bi nu mu tudd parfum misk gu neex waaw kon loolu loolu par exemple bu dee yu mel noonu yow loo xam ne du yéene ko fa indi. nii bërëb bi xëy neex waaye masha allah ah, loolu lépp di yokk yaakaar li nga xam ne moom la am ci yaakaar borom bi mu daal di koy yërëm defal ko teraanga waaw te moom lañ ko xame woon nekk ci yiw ah saxe leen nekk ci li yiw waaw am na ñoo xam ne da bañ leen di sang jarul ngay tudd tur masha allah ctt loolu du lool mais li ñu bañ mooy loo xam ne du du du jaaduwul nag nga ñëw di ko nettali waaw boo gisee na nga xam ne sa diggante la ak sa boroom waaye borom bi wanu la ko de ngir nga dem di ko divulguer ci mbedd yeeg ci Snapchat yeeg réseaux sociaux yeeg kii yi wal iyaazu billah waaw fi gën a garaaw nag léegi nga ne ma ma ma nga ne ma waa fi gën a garaaw mooy nga ne mooy ngay tudd nga ne man am naa benn laaj côté boobu mais est que possible nit ki nga xam ne day wax expérience am li mu gis ngir tamit jàngale ngir tamit artu nit ñi ci yenn yi nga xam ne moom lañuy doxale ci lu baaxul euh, ci buntu waaraate waaw ci buntu waaraate euh, mu xamal nit ñi ah ah kon nag euh, bon yenn yi na ngeen koy moytu parce que ñun de métier mi ñuy def di sang néew yi léeg-léeg ñu daje ci kaa nangam yoo xamante ni nii ah loolu de doy na waar nañ ciy bàyyi xel ñu ne la loo loolu loolu xam nga ne loolu mën naa nekk lool cas général la loo xamante ne tuddul kenn moom bu ko waxee lool kenn du soupçonné naan diw la ak diw mais li ñu wañ mooy nga sang kenn léegi ñëw taxaw di wax naan ay diw nangam ak nàngam wala nga dem après ay nga naan diw ba ma ko sangee nang loolu moom loolu la waaye bu dee d'une manière générale ngir waan nit ñi tamit ñi dund ngir wan leen ne yenn yi nañu ko moytu waaw parce que li gën li nekk li am solo mooy jàngale yonent way sa sam waaw ku ci nekk boo génnee àddina ah insha allahu taala borom bi dina law ah, aar waaw ak nayu xar kanam booy gis ci nit ki ak yu mel noonu waaw ak yu mel noonu waaye ñëw di tudd ay tur wala wax loo xam ne ñépp dañuy xam ne diw ngay wax déedéet loolu moom amoo ci